sama bopp bi tamit bu may mas <laughs> ak sama tenk yi voilà tenk yi am na ñaar ma ne la waa kay yow sax lënt lënt bi dëgg mooy ci tenk yi la de <laughs> ñu ne la nag lool nag la Imaam An-Nawawi di di régler mooy waa est-ce foofu bu may jàpp damaa war a def nii bu may door a commencer sotti ndox ci benn tenk ne comme comme laa war a tàmbale xaw ma nan laa koy def wala càmmoñ bi raxas càmmoñ bi ba pare après jëlaat ndox raxas ndejoor non raxas ndejoor bi ba pare benn jël tenk yi poignée bi raxas li nga xamante ne mooy <laughs> càmmoñ bi après daal di sarax ndeku gallax euh, euh, ndeku sarax ndeku fiiwu après xar kanam bi mu ñëwee ma xaaj ko ni nga waxoon sànq raxas benn côté benn ñaar ñett jël beneen côté bi raxas benn ñaar ñett noon lay dem mun a dem mukk <laughs> bu ma ñëwee di masaa ma na nii tooyal sama loxo maxaan ndejoor bi ba pare tooyal ak sama loxo maxaan càmmoñ bi est noonu lay demee ak nopp yi est damay jël tooyal sama loxo masaa nopp ndejoor bi ba pare tooyal ak sama beneen loxo masaa loxo nopp càmmoñ loolu mooy laaj <laughs> Imaam An-Nawawi nag ne la kaay bu la <laughs> ya'lam waay waay xamal waay thumma alam anna min a'dha'il wudu'i ma la yastah ma la yustahabbu fihi at-tayammum mu ne yëgal ne nag jàpp nag liñ ci sopp tey nag tubay saa saam nee na bu ngeen di jàpp na ngeen tàmbalee seen ndeyoor mu ne xamal nag <coughs> am na ci loo xam ne kenn sopp ci nga tàmbalee ndeyoor mu ne yooyu nag kaay ma wax la yan la wa huwa al-udhunaani wal kaffaani wal xaddaani bal yutahhiraani duf'atan waahida waaw <laughs> mu ne yooyu ñooy al udunaani ñaari nopp yi parce que jàpp <coughs> ñaari nopp yi du da jël sa loxo tooyal li ñu wax sànq sa loxo ndejoor bi tooyal aywa masaan <coughs> nopp càmmoñ bi ab ndoyo ndejoor bi après nga am tooyal massage non doo ko def noonu de ak bopp bi <coughs> ak bopp bi yow booy masaa da tooyal sa ñaari loxo jël ubbi leen comme booy ñaan boo tàllalee sa loxo tàllal firi sa loxo baaraam yi ah tàllal sa loxo yi firi leen jël yëkkati ko da ngeen di boole nii bon du image quoi mooy <laughs> ñaari baaraam yi ngay firi jël ñaari loxo yi tappale leen mooy mel ni benn mbaar xam ne dañ koo firi Ah, comme tànt yooyu nga xam ne day firi comme boo demee Médina nga xam ne ñuy firi tànt yi muy def nii di tàllale après bu ñu ñëwee laalante day mel ni dañoo seen cat yi dañu laalante yow nag sa loxo yi da nga koy firi def noonu def nii laalante leen boo defee noonu doo leen tëj nga commencé nag teg ko sa naasiya bi mooy sa commencé fi sa karaw gi di saxe sa kaw bopp bi sa jëbi ci kaw foofu ngay teg léegi commencé masaa jël yóbbu di raay raay ba ca doq ga comme ni ko nekk bay saa saa dafa hadith sayyidina Abdallah ibn Zayd ibn Azim al-Mazini nga delloo <coughs> ba fi nga jóge boo paree ci noonu ñaari baaraam yooyu ngay jël dugal ci saase loolu mooy li gën a dëgër doo ñëw tooyal dañ koy dugal ci saase ci nopp yi fi pakku nopp yi comme ni ko Abdallah ibn Amr ibn al-As leerale hadith bi nekk si dama imaamu Abu Daawud rahimahullah dugal daal wëndeel wëndeel sa baaraam bi mooy baaraamu sànnikaay bi bi nga xam ne mooy booy booy booy taaya moom nga yëngal waaye nit ñi buñ doon joxar bi di xuloo moom lañuy yëngal yow boobu mooy tuul nangam nangam baaraam boobu ku nekk ñoom ñaar ngay jël nga koy kii tàllal roof ci biir nopp yi paku nopp yi après commencer di ko dawal ci biir paroi nopp bi yépp di yéeg ba ci kaw ba delluwaat ca catu nopp yi la ca gën a la ca gën a nooy ca suuf après nag sa baaraamu bi mooy pouce bi xaw ma lañ koy wax nga jaare la ko ca kaw nopp bi ci biti ne ko nii xëcc mu dem mooy ñaar yooyu yëpp ngay defanoo mooy nopp bi <laughs> non moom la lay wax la <laughs> xamal ne huwa al ni mooy ñaari nopp yi wal kaffaani ak ñaari tenq yi mooy bu may door a tànk eh, tàmbali di jàpp bu dee robinet laa yor jàpp mooy dama leen di boole voilà damay boole ñaari loxo yi voilà noonu ci ginnaaw voilà tàllal baaraam yi noonu même chose mooy du ma ñëw raxas ndeyjoor bi ba pare raxas càmmoñ bi ñoom ñoom laay boole wal xaddaani ak rex yi mooy bu may raxas kanam gi <laughs> loolu laa doon wax doo ñëw ne damay xaaj ci digg li benn paxu ba paxu bakkan fële ak benn bët ak benn ak lex yaat nopp ya benn côté beneen bi ko benn côté may ma raxas fii ba pare raxas déedéet yow loolu ñoom ñoom ngay boole ndax booy raxas lii sunna ci comme ni ko Mawlaana Ibnu Abbaas leeral ci xadiis bu nekk Sahih Imaamul Buxaari yi nee na yonent way saa saa bu doon raxasaat ñaari loxo yi lay lay lay ute ndox sotti ci xar kanam gi raxas boole raxas doon woon jël comme ni nga koy gisee ñu bari jël benn tenk loxo. sotti nit ñi te seen beneen loxo bi ñu ngi ko ñu ngi ko lem ca gannaaw wala teg ko ne <laughs> wala téye ko satala gi wala leneen déet yonent ma lay saa saa da doon sotti même bu dee ne da ngay yor satala da ngay sotti ci sa ndeyjoor bi hmm? après nga teg satala gi jël ko sottiwaat ko am loo ci sotti ci beneen loxo bi nga boole leen ñoom ñaar comme booy ñaan bay diw sa kanam xar kanam noonu nga boole leen ñoom ñëpp raxas waaw dënku voilà ba ci. Euh, catu nopp ya ak diggante ci mooy loolu mooy largeur catu nopp ba large ba beneen catu nopp bu dee nag ci kaw tuul bi ca fa karaw gi saxe ba ci sikkin bi loolu nga raxas leen sa paxu sa suufu bakkan bi bu ko fàtte waaye bul jàpp di ñet boo fi ñetee non boo ñetee sa jàpp du baaxam ah di di raxas sa xar kanam ne nii def ndox mi ne nii def bay raxas rek ñet hmm. mais yow loolu boo paree mais fi nga ñett nag bokkul ci al muwaajaha ci wajhu la bokk ki nga xam ne nit bu taxawee da koy gis ci yow sa tuñ yi tooyut wala tooy gi tooy mooy sa tooyut tiflit ba ko ñebee waaye ndox mi moo ko war a tooyal ma ne la moo tax doo ñett <laughs> saa yow yi daay ma ne yagal yow bu baaxut sa julli bu baax la da ngaa <laughs> yéeg yeneen may sa salaam ci boppam mi nga xam ne moo ko doon jàngale da ko doon daa amoon jox képp ko ii way daa amoon jom daal moom yonent bi ay saa saam ñëw di wan njàppam ñii Seydina Usmaan ibn Affan nekk xalifa euh, euh, laaj lu ndox ñëw wan leen jàpp yonent bi ay saa saam Ali ibn Abi Talib saxaaba yu mag yooyu parce que dañoo amoon jot képp koo am ñoom imaam Abu Hanifa ñoom imaamu Malik di ko traité di ko wax seen mazhab yeeg seen ngir yeeg ñoom imaam Ahmad ak Shafi'i ak Hanbal Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñoom al-Awza'i ñoom Sufyaan yi ñun ñëpp borom fuqahaawul am saat ah ñoom ak ibnu Shubruma ah, <coughs> ñoom ñëpp rahmatullah alayhi ñoom ibnu Abi Layla di wax yooyu yëpp daal ndax te ñoom dañoo am gaa yi daal ay gaa yi kenn ku leen jotal bu gaa yi am jot toll yi ñuy détails yi ñuy dugg wala la waa baax na <coughs> détails yo loolu ñuy leeral noonu surtout li ciy farata ba boo ko defewul noonu sa jàpp du baax waaw moo tax erreur yi bari parce que jàpp <laughs> en li ci gën a grave mooy dafa nekk loo xam ne c'est quotidien nga koy def tout le temps ñenn ñi dañu jàpp ne jarul a jàng parce que ñoom mën nañu loolu moo ci gën fatal <laughs> mooy li <laughs> jàpp ne c'est accessible non loolu jàpp ma ci jàng loolu ma ma jàpp nga ne la ma ne la waaw léegi ñu xool boo de en ñuy wax loolu boo leen xoolee ñu jàpp kenn du leen des fois seen jàpp du baax parce que li ma wax léegi la ñuy def ñu bari bu ñu ñëwee di raxas seen loxo yi ma bi di nekk farata ci seen tenk yi fi ñuy takk jaaro ci jigéen wala montre fa lañuy commencer raxas jëm kaw kooku jàppam baaxut ñenn ñi bu ñuy jàpp lii ma wax lañuy def tamit mooy dañuy ñepp ñepp seen gémmiñ gi di raxas seen xar kanam waaw wala ñenn ñi au lieu ñu <laughs> ñebuñu sax waaye bu ñuy raxas seen xar kanam xam nga fu ñuy raxas ci kaw jëbi jaar ci bët yi wàcc ci bakkan bi ñëw ba ci tuñ yi wàcc ci sikkim yeex na lex yi bokkul am na ñoo xam ne ñuy jàpp ba pare lex yi fii nga gis ne dara ci tool yi mais kooku jàpp kooku jàppul day foofu kooku da doon jàngu en da doon jàngu waaw te noonu <laughs> moo tax ko koo gise muy waxe noonu boo seetloo jàppam baaxul jàppam du baax waaw léeg-léeg bu dee à la rigueur jàppam baax na mooy jàppewul ni yonent mi sallallahu alayhi wasallam doon jàppe loolu moom c'est sûr mooy jàppewu ko waaw te mooy indi erreur yi ngay gis ci façon jàpp moom c'est pas lu grave les fois mais dafa sunnawul dara mooy euh, gallax ndeku sarax ndeku fiiw gallax ndeku bi euh, jël <coughs> ndox dugal sa gémmiñ jël sa baaraam du roox ci biir di bomb loolu yeneen saa salaam doonu koon def non non saa yow hmm? yow da ngaa bëgg wax kon ñoom Serigne diw man gis naa ay Serigne di jàpp noonu man la après léegi yow parce que gis nga ñoom sëriñ diw di def lool léegi man damaa bëgg da bëgg laal ma ma lem affaire yi wax ne lool mooy jàpp yeneen saa sam parce que Serigne diw a koy def léegi ma teg ko fan man léegi bu ma demee ci kanam borom bi lu may laye parce que rek bëggoon lu war raayalante gannaaw gaa yi non dama naan waaw loolu nekkul ne daa yàq jàpp ma ah. damaa wax tout simplement que ne yeneen voilà <laughs> non doonu kon def da doon da doon soccu laata muy jàpp ak yooyu te loolu boo soccoo <laughs> doo soxla yooyu mais comme que dañoo ray soccu jënd ko cigarette <laughs> waaw jënd ko ñoom cigare di jaay le petit communiste bu sàppi boobu nga xam ne ma solo sax bay sàppi waaw ak i cigare ah baax na léegi moo tax délit yi day bari erreur yi day bari loolu képp moo ñu erreur yi foo rayab sunna rek li borom xam-xam yi wax dekkil nga fa ay bidaa yu bare bare bare bare bëri yoo xam ne moom nga de moom nga dekkil voilà kon loolu lan nga bëgg ñu raayal dara fi ginnaaw déedéet mbir mi di la <coughs> foo rayab sunna rek foo rayab sunna rek ay bidaa yu bari ngay ngay ngay dekkil voilà kon ak <laughs> bu ñëwaatee al imam An-Nawawi di ñu leeral yi nga xam ne ci jàpp. kenn nag sopp ci ngay tàmbalee ndejoor ak yooyu kon wax na laal kaffay ni ñaari tenk yi boo leen di raxas da leen di boole en même temps al udunaani wa huwa al sax lu jëkka tudd ñaari nopp yi hein wax nañ la ni muy demee wal xaddaani ak ñaari leex yi mooy ndax raxas xar kanam da raxas duñ ko ak ñaari loxo hein mu ne yii nii bal yutahhiraani dufatan waahida dañ leen di laabal d'un seul coup mooy benn tànk wala bu dee ñett nga koy defi boo bu ci nekk ñoom ñooy ànd waaw léegi <laughs> nga ne ma fa ida ta mu ne fa ida ta fa in ta'azzara dhalika kama mu ne bu dee dafa <laughs> euh, impossible mooy gàtta mënatu la nekk waaw am na ngantu def lii mooy defandoo leen comme ki nga xam ne dañoo dagg loxoom tey tenkam kooku manoo ko ne noonu da boole ñaari d'un coup parce que amul loxo kon boobu day càmbalee li nga xam ne mooy ndejoor bi bi mu am waaw bu dee amul ndejoor tamit te amul fenn fu mu mën ci loxo ba luy wane ne moom ah am na yéene day fas yéene rek ne bu ko amoon day defe noonu waaye day def li nga xam ne moom la man wallahu ta'ala a'lam léegi kon mu ngi noonu waaw <coughs> léegi bon mu des benn affaire euh, kanta bu dee sangu set bu dee sangu set sangu set benn cër la sangu set bokkul xam nga njàpp njàpp ay ay xar kanam la mooy li aaya bi wax rek moo tax xanafi yi moom sonnuñu ci rahmatullah rek farataay njàpp chez les ahnaf les xanafi rahmatullah rek c'est simple sawaay xoolal li aaya bi wax yaa ayyuhal la ci suratul maa'ida yaa ayyuhal ladina amanu idaa qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn jeex na yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee ci julli raxas leen seen xar kanam seeni loxo ngeen tàmbalee fa catu baaraam ya ba ca tontu ginnaaw bi ngeen masaa seen bopp raxas seen tànk jeex na jàpp nga jeex na moom sa jàpp baax na newal tool yeneen yépp yu ñu sopp rek waaye day sunna kese <laughs> farata yaa ngoom <laughs> waaw léegi loolu xam nga ay sëriñ jàpp la alxuraan wax mooy xar kanam bi loxo yi hein bopp bi massa bopp raxas tànk mais bu dee sangu set sangu set benn cër la moo yaram bi yëpp moo tax nit bu amee janaaba comme ni ko xanaa fii ba léegi <laughs> en plus ñoom soxlaw joxoon naa la ko fi <laughs> yaa sa yaa koy fàttali bala koy wax kaan yées eh, ay yow nag yow yi ngay wax na de yow lii ma la doo yi nag koo xam da nga koo xamul te ñoon ñi ko wax ñoo jiitu yow imaam yi ngay wax imaam Abu Hanifa moo mag mooy mooy kilifaay ñi ngay wax <laughs> ñoom Malik imaam Abu Hanifa leen jiite ñoo leen jiitu moo leen jiitu waaw imaam Abu Hanifa taabi'i la taalibe saxaaba la imaamu Malik du taalibe saxaaba waaw war naa la baleen erreur yi ngeen di def naan imaam Malik Malik ibn Anas saxaaba boobu mooy baayam du baayam de bokkuñu sax <laughs> waaw bu dee bokk rek dara maam gu sore sore sore boo xam ne man gisuma ma ko lijjanteegul <laughs> imaamu Maalik Asbahi la Himyari la <coughs> mooy ñoom moo tax fii mu ne man bu ma amoon janaaba nii waxoon naa la ma génn ci biti muy taw suub suub taw bu bari soob soob ba sama lépp tooy sawaay man c'est bon bu julli jotee man naa allahu akbar julli ah c'est bon <laughs> sama janaaba jeex na lépp tooy na saway <laughs> ma ñëw ci piscine bi na ci dabaj wala ci géej gi na ci dabaj saay sama lépp jaax na kon <coughs> ñoom <coughs> Hanafi yi ñoom te amul ay yéene yooyu parce que comme que ñoom yéene du farata ci affaire bi bokkul ci yëf yi quoi jàpp ak tiim ak non tiim am na yéene mais euh, jàpp ak sangu set amul yéene yéene bokk ci moo tax ma ne la ñeenti yële yi ñuy raxas kese mooy faral waaw yow boo génnee fii muy taw ah tooy nga xeex da moom janaaba saa yi c'est bon romb nga jàkk bi dafa julli duggal ci rom imam bi sawaay <laughs> léegi mooy <laughs> yow li ma bëggoon a mooy parce que jàpp non sangu set benn eh, kii la euh, <laughs> benn ah, cër la moo yaram bi léegi nag suuf ko boobu dañuy sopp nag bu boobaa bu dee da ngay sa bopp bi comme li yonent bay saa saa waxoon yaay su yaay Ummu Salama radiyallahu anha naan ko mais man jigéen laa boo xam ne damay takk sama sama sama sama bopp bi dama koy létt waaw bu may bu may sangu set mais da yonent saa saa dama koy firi mu ne ko déedéet <coughs> doy na la képp nga daal di tëmb salaasa xatayaat hmm? mooy. wala salaasu xatayaat nga jël ñetti tibb ndox nga sotti ko ci sa bopp ñetti yoon ginnaaw nga jël ndox mi bëbbal ko ci sa li def sa bi yëpp fa ida anta bu ko defee yow laab nga jeex na loolu mooy al ijza mooy bi nga xam ne boo ko defee yow kii na sauf que bi gën a mat mooy bi ñoom sayyidatu Aisha radiyallahu anha ak sayyidatu Maymuna bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anha ñoom ñaar ñëpp di soxnaa yonente mi sallallahu alayhi wasallam dugg ci détail yooyu ñoo gi yi gën a yi gën mat léegi bu dee euh, sangu bi nag boobu euh, bopp bi da nga koy xaaj ñetti xaaj da ngay def côté ndeyjoor bi ngay tàmbalee gis nga ngay sotti après def côté càmmoñ bi après nga def ci digg bi voilà loolu exception la ci côté jàpp gi parce que gi. Euh, moom loolu ay cër lañ bii benn cër lañ te noonu la ko rasulillahi ah sallallahu alayhi wasallam daal di yoon jàngale kon mu ngi noonu kon loolu lu am am solo léegi kon dañuy gis kon tàmbalee ndejoor solo bi mu am waaw <coughs> yi nga xam ne mooy tàmbalee ko ndejoor moo gën parce que moo la ak yi nga xamante ne kenn du ko tàmbalee ndejoor da nga koy tàmbalee càmmoñ Euh, léegi pour yokk njariñ euh, waxoon nañ la nag fii sha'nihi kulli ci jotaay bi ñu génn euh, parce que loolu dañ ko war a fii parce que mooy li ñu doon wax sànk mooy problème bi ku liir ku bëgg a déglu xadiis bii kese <laughs> nga naan ko delloo naa la ci imaam ubbewoon bunt bi loolu day xaw a jafe fii sha'nihi kulli kon nañ ci ñëwaat tuuti mooy ci léppam loolu amul maxsuus la parce que yonent bay sa sam yonent sayyidatu Aisha bu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yujibu tayammunu fi jami kulli eh, ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam de da koo yéemoon mu soppoon lool li nga xamante ne mooy ndejooru ci mbiram yépp mu commencé di lim ah, fii tuhurihi ci laawam wa tarajjulihi buy peñaw wa tana'ulihi ak sol dàllam loolu amul maxsuus la mooy lu ñu joyal la mais daf si liñ koo tënk parce que wax nañ la yi nga xam ne yooyu doonu koon commencé ni door waaw comme buy dugg ci euh, toilette yi ak ramanallah loolu doonu woon duggee tànk ko ndejoor moo tax loolu danga koy xam <laughs> amul maxsuus ak buy génn ci jàkka ji doonu loon génne tànk sàmmoñ voilà loolu tamit non tànk ndejoor loolu it dafa am solo loolu jar na xam ne mooy amul maxsuus dafa am mooy loo xam dañ ko joyal mais dañ koo nañ euh, euh, euh, ko particularisé tënk ko ci benn mbir waaw naka noonu lekk waxoon nañ la ko sànq lekk càmmoñ moom dafa xam naane càmmoñ dafa xam moo tax yeneen saa sax gisoon nañ faa gis waa ji ñëw <laughs> mooy waa ju réy jooju rek ñëw di lekk càmm yeneen saa saa ne ko mais doo lekk ne joor mu naan manuma ko te waa ji daa rek yeneen saa saa ne ko kon de dootoo ko man saay boobu du duggee mën a <coughs> lekk jaar yi jóge càmmoñ <coughs> <coughs> yeneen saa salaam puus mu nar <laughs> lu bokk ak ñun lekk ji te càmmoñ lay dugal moo tax mu yebal waa ji te loolu nag mooy mooy loolu du loolu du am <laughs> waaw waaw <laughs> moo tax léegi dafa doy waar quoi ñu ne waa ji mooy sëriñ bi mu ñëw ñu xelal ko ataaya ji ñu ñëwaat keroog mu téye ko càmmoñ di wax naan waaw waaw est gaa yi ñëw di ko siyaar non euh, euh, mooy waa ji am na lu lu bari lu ko rawoon. Ah. parce yi ay dayaa baala woon quoi <laughs> yow waroon a xam <coughs> kon <coughs> mu ngi noonu loolu dafa am solo <coughs> kon lépp loo xam ne daal imaam tënkal nañu ko euh, li nga xam ne mooy lu ñu ta lu lu ñu am lu tashrif takrim loolu euh, teraanga dañuy sopp nga tàmbalee ko li nga xam ne euh, mooy euh, côté euh, ndejoor moo tax booy peñewu waaw tax wa fii tana wa fii tarajjulihi booy peñewu yow amul jël peñe bi rek peñe fara fara gis nga sariya lim la noonu l'islam moo civilisé quoi lii mooy civilisation yow du da ñëw peñewu rek jël peñe bi walla nii yow jigéen géeg góor gee ci yema ah. jël peñe bi rek ay boros bi koom bi nangam walla toog ñëw ci salon de coiffure bi waa ji dala kii do ndaw si la war ak yow en tant que li la ko da nga koy wax moom nag commencé sa ndejoor voilà mooy comme waa lay wat fële boo defee <laughs> tawaaf ko pare wala yu mel noonu mais ki lay wat moom na nekk sa côté ndejoor yow na commencé sa ndejoor yow mais pas ndejoor a boppam léegi bu dee sa gannaaw la la féete mooy yéen a bokk ndejoor bopp c'est pas loolu dugal na ndejooram mooy sa ndejoor mais mu nekk sa kanam boobu du ñëw di commencer ndejooram ay ah, yow sa ndejoor comme ni yonent way sa sam joxoon Seydina Abu Talha mu daal di koy wat bi mu nemee euh, foofale ca Makka après mu wat ko mu wat benn wàll bi ndejoor bi <coughs> mu ne ko léegi jëlal jëlal loolu yow garaw <coughs> yonent saa sam ko wat ma <coughs> mu koy wat mu wat benn bi yonent saa sam ne ko jëlal karaw bi jël ko moom mu dajale lépp téye mu jox ko beneen côté mu wat càmmoñ bi yépp yeneen saa saa ne ko nag karaw googu jël ko nga séddale ko nit ñi <laughs> ñu ciy séddale par benn karaw di ci séddale nit ñi <laughs> moom benn la ci amoon <laughs> moom nag ci kaala gi la ko doon def suy naa Xaalid karaw yeneen saa salaam boobu ci kaala gi la ko doon def wala am na xare bu demoon Kaalagir ndeysaan Kaalagir <laughs> mu ne arme bi yépp nañu wër <laughs> kaala boobu kaw yoreen saa salaam a ci nekk gaa yi wër wër wër wër wër gisuñu <laughs> day niroog eh, eh, lam kii bàgg bi Seydina Usmaan di réewoon ci moom ci biiru Aris diñ doon wax keroog teen boobu nga xam ne ci masjidu Quba la nekk léegi mu ngi ci enceinte masjidu Quba ah <laughs> waaw ñu ngi ko def benn al bii di wan na fii mooy biiru aris teen bii la yoneen saa salaam ñëwoon toog mooy tool bi si da Abu Musa al yi doon wax ne ak tool la woon dama ñëw fekk yoneen saa salaam maa ngi <laughs> ma ne tey nekk son chambellan soo soo <laughs> ma ñëw ñu ne ma ñëw ci jàkka ji anam ñu ne ma jaar ne ne de dëkk Quba côté Quba la jëm Quba la woon nee na ma ñëw ba gis benn tool biiru aris ma ñëw dugg gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma toog ba mu pare li muy def ma ñëw nuyu ko daal di dem taxaw ci bu toog ci kanamu bunt bi ne maay nekk son ku fiy dugg moom léegi maam tay moom may nekk bëkk nii bu yonent sallallahu alayhi wasallam Seyna Abu Bakar am ku yëngal mu ne bunt bi kokkat la di yëglu mu man la mu ne ko xaaral dem wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam nuyuwaat mu ne ko nee ko mu ñëw te nga ko àjjana ñu jekk am keneen ku yëngal mu ne ko kal mu ne man la Omar mu ne ko xar taxaw mu demaat wax ko yoon saa saa ah yoon saa dafa toog ci teen bi xëcc yére yi <coughs> ci pingu teen bi yor lo tànk yi ci biir teen bi ci biir ndox mi noonu naa Abu Bakar ñëw toog ci ndeyjooram gis nga lëkk ak lëkkaale yu mag fii moom bi ñëwee toogul ci càmmoñ yeneen saa ci ndejoor yeneen saa salaam fa taxaw waaw moo tax gis nga ki ñuy jiite ki ñuy jiite fu muy taxaw mooy bu dee ñaar lañu imaam bi dafa taxaw ak ki muy jiite ki muy jiite day nekk ci ndejooram waaw bu dee ñaar lañ ñu nekk ci gannaawam waaw mais doo nekk ci càmmoñu imaam bi loolu moo tax yeneen saa salaam ba ko ka ko defoon daf koo tourner pas jaare la ko ci kanamam parce yow imaam bi yow mi waruñu jaar sa kanam ci ginnaaw la ko jaarale changé ko indi ko ci ndejooram ndax ak tayaamunu ba léegi lëkkaale mu bunt bi kon Seydina Abu Musa al yi mooy teen boobu la daloon <coughs> jaaro boobu ba Seydina Usmaan moom ba mu ñëwee amul fu mu toog mooy côté boobu fees na moom mu toog seen kanam def ni mu def tamit yëkkati tànk yi yor dugal tànk yi ci biir ndox mi toog jàkkaarloog yeneen saa salaam Seydina Abu Bakr Seydina Omar voilà ba Sa'id ibn al-Musayyib naan loolu man li ma ci gis mooy seen xabru yi noonu la demee quoi mais waxoon naa la de xabru yi nekkul yeneen saa salaam daa nekk ci digg bi Seydina Abu Bakr ñu suul ko ci wet gi la waxoon nañ la mu mu waxoon <coughs> radiyallahu anhu ne damaa wax sama bàjjen Aïcha parce que Sayyidatu Aïcha mooy magu papaam. di Muhammad ibn Abi Bakr ne ko waaw sama yaay doo ma won doo ma won xabru yi nee mu gindil ma rido bi ma xool xabru yeneen saa salaam ma gis ko nii Seyna Abu Bakar di maamam moom mu ngi ko ci côté mbaggu yonent bi alayhi salaatu salaam le féete Seyna Omar ci côté tànk yonent saa salaam voilà mais pas dañoo nekk non voilà mooy rek que ñoom ñooy bokk fu ñu nekk Seyna Ousmane moom ñu suul ko Baqiya al-Gharqadi kon mooy <coughs> li ñu wax noonu <coughs> ne karawu Seydina Abu Sulaymaan bi Xaalid ibnul Waliid karaw boobu karaw yeneen saa salaam a ci nekkoon mooy bi muy jox kii wat Seydina Abu Talha ca seen joor bi la ko jox voilà kon yow femme bii dem ne da ngay ko waafewu ji yow nag bul dem naan moo ñooñu xamuñ l'islam mais xamuñ l'islam nga wax leen ne leen moo man je préfère que vous commencez par la droite par ma droite voilà da ngay fay du service service la mu wax la nga a moo si préfère ça voilà jeex na yooyu da dem nee nga coupe bu nice nga bëgg a def da ngay waajal tabaski waxoon nañ la na bàyyi bu dee ku nar rendi xar na nga bàyyi ba boobu adduwaaloo la saa su <coughs> bu dii duggee zul xijja nga bëgg rendi xar bul laal sa karaw sawee dara waaw ba kera nga rendi ba pare waaye waxoon naa la ñoom Ibnu Umar ak saxaab tabi'i yi mel noonu ñoom saxaaba yooyu ñoom dañ doon moom rombee ndaw si benn jigéen di wat doom ji mën a ko mënoo a bàyyi ba ba diis yi ko ba tabaski ji moo gën kon loolu am solo la mooy ndejoor bi kon dañuy gis mooy sopp di tàmbalee ndejoor waaw di tàmbalee nga xam ne mooy ndejoor booy peñawu kon peñawu bi lañ doon wax booy sangu set moo tax da xaaj sa yaram bi ñaar tàmbale benn partie ndejoor bi waaye booy wat waaw <coughs> xam nga yooyu ak soccu loolu laa ndox na fàtte moo tax am na ci yoonu hadis bii da ne wa fii siwaakihi ak ci soccam moom yonent bay saa saam da doon tàmbalee côté bi féete ndejoor lay commencer jëm fi jëm càmmoñ moo la loolu xam ne nit mën na ne non attends parce que soccu quand dindi saleté la te dindi saleté en général càmmoñ lañ koy def moo tax imaamu Nawawi doon wax naan ak yi nga xamante ne al mustaqdara yi nga xamante ne wa fi euh, wal istinja mooy ñuy wax ci wàllu càmmoñ wa fi'lil mustaqdarati wa ashbahi dhalika ci Riyad bi noonu la bunt bi laata muy dugg ci xadis bi lépp loo xam ne lu ñuy seexlu la ak yooyu wala dindi salte yooyu dañ koy tàmbalee càmmoñ moo tax boo demee ci toile ci càmmoñ ngay utiliser léegi nag xam nga soccu mooy sa bu ñi lay taq man a taq nga koy kii ngir mu set mais loolu est-ce ñu ne non loolu du ci dugg parce soccu jaamu yàlla la du ñu jubli ci loolu maqsuudun li nafsi ba pare daa nekk loo xam ne comme li yonent bay saa saa wax ci hadith Sayyidatu Aisha ñu ne Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ne as-siwaaku matharatun lil fami wa mardatun lir yonent lay saa saam ne soccu day laabal gémmiñ nga am alen bu baax mën a wax ak nit ñi du ko tiim bu nar a daw du foo jaar nga foog ne force bu ñu ubbi la waaw nga nekk ku silwiise ku neex a nekkal voilà ba pare dalay may ngërëmu yàlla te ngërëmu yàlla moom la ñëpp di simple bii moo tax iblis iblis dañoo day gëmloo nit ñi nekk ne waaye yéen mooy comme que xam ne socc noonu la mel day fexe gaa yi délaissé ko moom laa doon wax jënd ko cigare ak mbuqi ak póon ak li nga xam ne mooy cigarette yu yiis yi nga xamante ne seenu xaram leer na bu ma fi kenn ne daa si wal iyaazu billaah loolu dëgg kan moo ko si dafa xaram nga naan la <laughs> suñu borom nee na bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alal talaa darara waa diraar yonent bay saa saam doon wax amul bul lor sa bopp tamul lore yow ngay mukki di yàq say poumon di enfumer nit ñi di leen sanal ñuy sëqët waaw di yàq seen poumon yi nga ne dara new ci walla iyaazu billaah dañ ko si ku ko si du dëgg gaa yi léegi nag dañoo bàyyi dañ gisee tubaab yi di ko xaraamal ci seen espace liggéey yooyu ak yooyu ñu commencé ci nañ commencé wax bi ci mel ni ñoom daal seen l'islam ngir ñu doxal ci dara foog tubaab bi commencé ne lii baaxul ñu door a ne baaxul cim gaa yooyee wal iyaadu billah waaw kon eh, da ngay xam ne sotti ci buntu jaamu yàlla la moom ci boppam jaamu yàlla la dalay may ngërëmu yàlla ak tamit taaral te ci lépp loo xam ne ci taaral la loolu comme tashrif bi ak takrim bi ak li nga xam dañ koo jublu ngir boppam tazyin bi ci la loolu ngir taaral loolu dañuy sopp nga tàmbalee fi nga xam ne mooy ndejoor voilà kon booy sol dàll yi nga tàmbalee sa loxo sa tànku ndejoor waaw <coughs> boo koy dindi nga tàmbalee càmmoñ c'est le contraire kon <coughs> mu ngi noonu <coughs> moo tax eh, loolu ama am soo oh la léegi euh, <coughs> loolu kon lool naa lool baax naa euh, mu des mu des parce que am na voilà léegi sauf que am na yoo xam ne comme yi mu wax xam nga mu cité ne yooyu moom sàmmoñ lañ koy commencé mooy booy téye tamit du tedd comme alquran ak yooyu doo ko li li ji sopp mooy nga téye ko ndejoor booy tooy téere al hadis wala yu mel noonu wala yu am solo lu am solo yi nga téye ko sa loxo ndejoor mais léeg-léeg nga gis affaire bu bizarre am na am na am na am na ku ma gis mu koy mu ko doon wax moo bari naa ci borom xam-xam mais am na ku ma gis bu yàggul rek mu koy wax dama foog ne Seydou Hadji Malick la radiyallahu anhu xaw ma ci zajrul qulub la ko waxe walla ci kii kifaayatu bi mu ngi wax lu <laughs> gaa yi xam ne <laughs> ñoom dañ leen di gis ñu yor mushaf bi alquran bi téye ko seen càmmoñ ba pare jël seeni dàll téye ko ndejoor <laughs> dàll même boo téyewul dara càmmoñ lool mooy lool càmmoñ nga koy téye waaw dàll booy dox di dox di dox booy dugg Medina ci biir jumaa ji xam nga dangay summi say dàll léeg-léeg boo amul foo ko def bu ko téye sa loxo càmmoñ ndejoora ah sa loxo càmmoñ même bu dee téyewoon dara sa loxo ndejoor yàlla tere nag nga téye alquran jël alquran bi jàppe ko sa càmmoñ jël say dàll téye sa ndejoor yow boo ne yow boo yor dara sax daal yi càmmoñ voilà loolu ay teggin la yoo xam ne bu ñu ko rëcc ah wum ñu rëcc <coughs> voilà voilà léegi loolu am am solo la wallahu taala alam kon foog naa loolu euh, war na baax noonu ah si j'ai rien oublié c'est bon waxoon nañ gëneel yi yi koy wane yomb na ci alquran moom la imaam doon indi wa saabul maymana si wa saabul maymana fa ammaa man utiya kitaabahu bi yaminihi yooyu yëpp ay aaya la yu bari yu bari ci alquran yu wane ngëneelu li nga xam ne mooy ndejoor ci kaw càmmoñ ba moo tax loolu lu ama am solo la baax na waa àjjana ci ndejoor lañ nekk mooy waa àjj mooy waa ndejoor voilà kon loolu lu ama am solo la waaw moo tax la aaya ba doon hadis ba doon wax wa kilta yam yam ñaari loxoy borom bépp ay ndejoor lañu waaw ndax li nga xam ne mooy teraanga mu nekk ci ndejoor boo xam ne càmmoñ amu ko kon nag mu ngi noonu euh, bon euh, nga xam ne ndejoor yi da ko consacré woon comme hadis bi mu ci teg waaye hadis boobu hadis bu mu ci teg hadis al imaamu Abu Daawuda rahimahullah uh, <coughs> rahimahullah bon wala nañ yem nii rek mais bon de toute façon manoon nañ ko wax dans deux minutes ñu pare ko hadis bi parce que hadis bi liñ jóge rek lay détaillé waaw mooy hadis Sayyidatu Aisha ba léegi nekk ci musnadu al imaamu Ahmadu ak al imaamu Abu Daawuda as ak euh, lan sunanu al imam Abu Dawud taalibeem ni mais bon loolu nañ bàyyi bii ni ñëw insha allah foog naa noonu moo gën mais manoon nañ ko ci tegan ah. manoon nañ ko teg mais c'est pas grave nañ yem noon après bii ni ñëw xam naa nañ mën a jël ñaar ba ñetti <coughs> ba ñetti eh, li nga xam ne mooy hadis ndax lii ñu fi développé nii te développé woon nañ ko fii paase bii paase xam nga yenn mais am na yoo xam ne dugguñ ci bu baax waaw mooy xasu yi beeg façon yooyu lool ci la mooy ah. booy wat loolu lépp ci wat gi lay dugg wàññi say naanu dagg say we taqlimul azafir lool nga tàmbalee ndejoor sa loxo bi fi ndejoor bi tàmbalee di dem waaw loolu mooy li nga xam ne mooy sunna bon même bu dee am na duñ ci solo comme ni ko al imaamul Ghazali rahimahullah di tuddee ci al Ihya ulumuddin que jaww law la boobu jóge fii jaar nii débat def nii mais lii mooy li gën a dëgër lii al imaamu Nawawi wax ne ndajoor daal ci liñ joyal daal ndajoor ngay tàmbalee di jëm ci càmmoñ bi wallahu ta'ala <coughs> a'lam kon ñu yem nii bii di ñëw ñu gis ba léegi hadiisu sayyidatu Aisha beneen boo xam ne al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi moo ko solo